a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'd fa yaquulul imaamu al-haafizu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 fi al-baab ath-thaani wa thalaatiin kon ñu ñëw fi nga xam ne moom lañu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn di xadis bi mujj ci bunt bii ñu nekk walillahi alhamdu wal minna muy xadis numéro ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent muy deux cent cinquante-neuf ci bunt bi ci toolu ñun ñu sell ñi garab gi ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum ñu wax ci ngëneelu way ñàkk yi jullit ñi ak way faible yi ñu daadal ak ñi nga xam ne dañ leen ñooy indigent indigent yi ñi nga xam ne dañ leen nëbb kenn faalewul seeni mbir gisoon nañ xadiis sayna Abu Hurayra mooy xadiis bi ci mujj euh, mu gudd la nag gisoon nañu ko ci jotaay bi ñu génn ci gàttal ak li nga xam ne moo jëm euh, ci wàllu taxrij bi aña nee na muttafaqun alayhi kan ak kan moo ko soloowaat ci waa saabu kutubu sitta rahmatullah alayhi ak al imaamaan al sheikh abu muhammad abu abdillah al haafiz al buxaari ak uh, imaam muslim al sheikh al imaam rahmatullah alayhi ma fan lañ ko solo tey nag ñu war a ñëw ci njàngat yi mooy toppaat mbir yi ndànk-ndànk kon xadiis bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dane sayna Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na lam yatakallam fil mahdi illa salaasa mu ne waxul ci berceau nekk ci berceau nekk liir wax lu dul lu dul ñetti nit waxoon nañ la loolu noonu léegi wax nañu ku njëkk ki mu wax mu ne Isa ibn Maryam Seydina Isa ibnu Maryama alayhi salatu wassalam ah fa asharat ilayhi la alquran wax keroog Sayyidatu Maryama alayhi salatu wassalam bi nga xam ne ci la jur Seydina Isa gaa yi dañoo ñëw ne ko yaa ukhta Haaruna ah <laughs> yow doo frère Haaruna di de yow sœur Haaruna ah indi nga lu doy waar de maa kaana abuki imra'a am imra'a saw waaw sa sa waa sa kër de xamawuñ leen li nga xamante ne nii mooy nekkuñu woon imra'a saw in nit koo xamante ne nii day jëfe yoo xam ne yu ñaaw la waaw wa ma kaana tummuki baghiya sa baay xamuñ ko woon lu ñaaw te yaay nekkul woon kuy jaay boppam ah fa ashara ilay mu daal di leen joxoñ liir ba junju leen liir ba qaalu kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyya ñu ne ko waa yow Maryama yow bu ñu jaaxal kayfa ana naka nukallimu la ñuy di ko laaj man ka nga xamante ne nii kaana nekk na fil mahdi ci berceau bi sabiya di am bébé di am liir bu bu tooykat di doon juddu ca saase nag liir ba wax qaala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayya suñu waroon ne dhalika Isa ibnu Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtaruun kon liir bi mu njëkk a wax muy Seydina Isa bi nekkee bébé bu tooy kat wax bi ay ñooñu sayyidatu Maryam alayhi salaam nee ko waa bu ñu jaaxal rek nan la ñuy waxee ab liir bu tooy képp bu nekk ci berceau ci ay ay lëmasam ñu ngi ko taxañ mu nekk nii di door a di door a kii ah liir ba wax xaala bébé bi ne inni man mi Abdullahi jaamu yàlla la ataniyal kitaaba moo ma jox téere <laughs> bébé la mais borom bi jox na ko téere lool <laughs> loolu akbar mooy téere bi may jox ci kanam muy tawra ah, waaw wa ja'alani nabiyya te borom boobu moo ma def man nii di dégg nii di liir nii ngeen di laaj naan ndax dina wax nan la ñuy waxee moom borom bi moo ma def ma nekk yonent wa ja'alni mu def ma mubaarakan ku barkeel moo tax huwal masiih <laughs> huwal masiih ibn maryama alayhi salaatu wassalaam lu mu laal mu barkeel fu mu jaar mu barkeel ndax mubaarak la borom bee ko barkeel ha fu mu man di nekk waaw fu mu man di jaar barke fay nekk te bu fa jógee barke ba fa di fa des ila yawmi diin <laughs> wa awsaani waaye borom boobu nag moo ma dénk digal ma ma war a taxawale bi salaat ci ak di eh, génn ci sama alal bu ma xéewalee di ko def te yàlla tax waaye di jël lépp loo xamante ne sama effort di ko def ngir am ngërëmu borom bi maa dumtu hayya fekk maa ngi dund wa barran waaye nag mu def ma ko yiw ku baax du waalidat ci ci sama nday mii di Maryam mii di leen wax di wax ak yéen walam yaj'al nii te borom bi defuma jabbaaran ay réy réylu gis nañ ko ci xadiis yi ñu génn <laughs> xadiis bii nga la biñ koy tax bii baase mooy keneen ci wax <laughs> xale bi xale liir bi doon nàmp benn gëri bu ngi yëg ci faxam ak rafet nag yaay ji naan sama doom bi naan yàlla yàlla nga def sama doom juróom kii bébé bi bàyyi wenn bi doon naam bu xool waa ji ne yàlla yàlla bu ko <laughs> la <laughs> waaw jabbaar mu ne ko may leeralal yaay ji ne ko jabbaar la moom dab mu ne nag borom bi defuma loolu shaqiya koo xam ne dafa texee bi lii la de sayyidatu say sayyidina Isa a wax ne moom wax na ci berceau bi mu nee liir moom benn ngokk waaw léegi mu ne woon wa saaxibu Jurayj saaxibu Jurayj moom lañ nekk nii di ko gis insha allahu taala mais wax ji mooy ñett bi wax est ce ñett kese la loolu dañ na la du xas du loo xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tënk ne lii kese ndax ñëw na ci riwaaya boo xam ne al imaamu ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma solo mu ngi ci. musnadu al imaamu Ahmad na ko noonu al imaam al Bazzaar Abu Bakr ak al imaam Ibn Hibbaan wal Haakim an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhim ñoom ñu solo nañ ko foofu Mawlaana Ibn Abbaas hadiis boobu da ne radiyallahu anhumaa lam yatakallam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam yatakallam fil mahdi illaa arba'a waxul nekk ci berceau nekkub bébé lu dul ñeenti nit ñeenti bébé ñeenti liir. nga xam ne kon fii bu la nee ñett fee mu ne ñeent ëpp nañ loolu sax waaw léegi kon mooy kon du xasru liñ ci bëgg a wax mooy du loo xamante ne dafa tënk ci lii waaw léegi nga ne ma kon ñeneen ñan wax fii ci hadis bi gis nañ ñetti nit muy Seydina Isa alayhi salaam wax nañu li wax saaxibu Jurayj moom lañ nekk nii dinañ ñëw ci ay mbiram te euh, firi nañ ko bii passé ak bébé bi nga xam ne moom la yaa doon nàmpal tañ junj ko léegi moom la yonent bii ñu nekk. cavalier bi war warkatu fas bi romb ak tamit ndaw si doon dóor naan ko da ngaa da ngaa da ngaa sàcc mu naan hasbiyallah loolu amul man yàlla doyloo doyloo naa yàlla wa ni'ma askay wa ni'ma kan baax ta rafet aw wakiilu ko mu wàkkiru léegi ñetteel ko ñeenteel ko wax kon mooy gisoon nañ ko hadith sayna Suhayb bi ñu doon wax bii weesu naan keroog bi ñuy bi ñuy tàmbale hadith bii dañu ne woon est dinañ ko jàngam gis xadis day naa Suhayb boobu te ci Riyad bi moo doon xadis numéro 30 ci baabu sabri foofu gisoon nañ ca ba ñuy eh, asxaabul uxduud ba nga xam ne ci lañ leen di teg ca buntu safara sa ba di leen wax naan gëm leen ñu daal di leen sànni ci biir hein wala ma sànni leen ci biir laa wax nee na nga xam ne ci la ñuy def ba agsi ci benn jigéen hatta jaat imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha ba benn jigéen boo xam ne da doon nàmpal yoroon benn doomam bu mu yoroon ab liir ah mu xaw a deltu gannaaw ragal ñu sànn ko ci biir ci biir safara ak doomam ci bu waxul ne gëmul yàllaay xale bi buur bi la gëm waaw léegi ah fa qaala laha al yeneen tubaab yi saa saa foofu dana liir bi ne ko yaa umma isbiri fa innaki ala al dana ko sama yaay muñal même bu dee sawara lañ ñuy dugal muñal ndax yow yaa ngi ci dëgg Allah kon kooku wax naa mu waxut kon kooku wax na ñeentee ñeenteel ngoog kon ab bébé boo xam ne wax naa <laughs> léegi mu def keneen mu euh, euh, juróomeel koo xamante ne nii boroom xam yi dañuy ab wute la nag ñu ne mooy ci suuratu Yuusuf bi suñu borom naan keroog bi ko jawaru bu al mooy kilifa ga bëggee sàkk mu bañ moom Seydina Yusuf alayhi salaam daw bañ dem ba ba muy ba muy koy dàqi mu dajeeg buur bi ci ci ci la dal baab fu buntu ba mu ne fa shahida shahidun min ahliha mu dal di seede aji seede te bokk ci waa ndaw ja am ñu ne kooku noonu ab liir la waaw ñooñu ne kooku ab liir la woon boo xam ne moo seede keroog ne joxe euh, astuce bi ñu war a def ni ñu war a def in kaana qamisuhu qudda min qubulin ak min duburin yooyu na ko alxuraan waxe ne bu dee ne xamisam dañoo gis ne yéreem dafa xotteeku ci kanam yére ndaw si in kaana qamisuha qudda dafa xotteeku ci kanam dañuy xam ne ah kon ndaw si sadaqat waaw mooy ah wax na dëgg de waaw kantaan ak Seydina Yuusuf mii bu boobaa moom moo juum waaw waaye bu dee dafa xotteeku ci ginnaaw kon moom moo wax dëgg ndaw si nag moo bokk ci ñu juum ñu neen wa ki waxoon loolu ab liir la woon fa shahida shahidun min ahliha loo boroom xam-xam ni rahmatullah lañ cee wute am nañu ne moom mi kii ab liir la woon koo xam ne moom moo ko wax même bu dee ne am na ñeneen ñoo xam ne nag dañ ne déedéet waaw waaw kon mu ngi noonu loolu benn wax la léegi nga am kon ñaata ngoog cinq cinq ngoog non beneen koo xamante ne ni dañ koy wax ah bon mais loolu loolu dese naa wiran ah. al imaam ad-Dahhaak nee na ci tafsiram que ne Seydina Yahya ibn Zakariya alayhi salaatu wassalaam moom wax na tamit ci biir sa comme mbokkam nii di Seydina Isa loolu al imaam as-Sa'labi daal na koy solo waaye loolu dese naa dëgëra ah. <laughs> waaye al imaam al wax na ci tafsiram ne Seydina Ibrahim al Khalil alayhi salaam wax na ci li nga xamante ne bi mu nekkee eh, bi liir waaye loolu it dese naa dëgër dese naa dëgër dese naa boo demee ci wàllu siyar dañuy wax naan yonent bi saa saa wax na loolu al imaam al Waaqidi moo ko tudd loolu it fiihi maa fiihi waaw. <laughs> ne bi muy yonent bay saasaam bi muy dóoru gane àddina wax na waaw waaw loolu nag euh, dañ koy wax na ko noon al imaam al dala euh, kii al al Bayhaqi yu indi na ci Dalaa'ilu Nubuwwa euh, foo xamante ne nii que am na benn liir boo xam ne wax na ci jamono yonent mi alayhi salaatu wassalaam waaw waaw loolu lu ñuy wax la yii nii yépp ay nit lañ yoo xamante ne ni eh, solo jële nañ ci ñoom ne bi nga xam ne lañu nekk bébé wax nañu waaw te loolu kanta euh, ashabul uxdud al imam an-Nawawi moom dafa kii jàpp ne moom nekkuloon liir mais euh, si liir la woon <laughs> waaw liir la woon waaw kon nag mu ngi noonu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al xaafis ibn Hajar rahima rahmatullah daal di leelawe am na tamit loo xam nañ ne benn liir boo xam ne euh, kero Firawna da ko naroon a sànni Maashita bint Firawna Firawna daa boo góon a sànni yaayam ci safara si mu ne yaayam muñal yow yaa nekk ci dëgg waaye loolu niroo na ashaabul uxdud bii waaw loolu niroo moom Euh, te loolu euh, nekkul woon ab pharaon ab pharaon waaye daal lu ñuy nettali lii lépp nag al imaam al xaafid ibn Hajar rahmatullah alayhi daal dina koy solo indi indi na ko ci al Fath kon nga gis kon ñiñ ne wax nañ en tout cas ñi nga xam ne dëgër na bari na ëpp nañu trois yi par exemple hadith Suhayb biñ wax Seydina Suhayb ar-Rumi boobu yeneen tubaab yi saa saa ba ko nekk te boobu ëpp na lii mooy xale boobu ñu doon sànni ci safara si yaayam bu wax ak boo ko boole ñii ëpp na ñett alhamdulilah loolu dañ xam ne kon ñett yi du tënk. léegi kon ñu jàll kon lam yatakallam waxul fii al mahdi ci berso illa salaasa waaw loolu ñetti ñi. mais nag attention ñu nee wax gis nga xale bi bi ñu mujjee wax nii bi yonent bi saa saa bi mujjee leeral fii ci hadis bi ñu nekk moom moo ci wax lu ëpp lu mu lu mu wax parce que di waxtaan ak ndayam di kii Seydina Isa moom dafa wax rek pare nekkul ne xale yi nii dañ doon wax après di continuer bañ nekkee noonu bañ waxee lañ commencé lañ continuer di wax ba ñu nekk man de déedéet dañoo wax après ñu noppi waaw kon nag muy noonu mu ne wa saahibu kon isa illa talaata dudul ñett isa ibn maryama sayyidina isa di doomi maryam alayhim asalatu wassalam wa saahibu jurayj saahibu jurayj ji nag moo nekk nii nahnu fi sadde ci lañ nekk di xool moom saahibu jurayj ji léegi yorek balay saat saam ne dana jurayj ji kaana wa kaana jurayjun rajulan rajulan abida dana jurayj ji nekkoon na rajulan góor boo xamante ne nit koo xam ne abida jaamukatu yàlla la woon waaw fattaxada sawma'atan fa kaana fiha mu jàppe ab ermite ab eh, eh, ermitage foo xamante ne nii faray nekk di fa wulalu ngir di jaamu nee na boroomam tabaraka wa taala juróy ji mii nag am na riwaay boo xam ne al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi mooy de toute façon gis nañ ci biir ne atadakara banu israil waa banu israil daal di waxtaan seen biir luy leeral que ne ci waa banu israil la bokkoon voilà moo tax euh, ci riwaay benn imaamul Buxaari wa kaana fi bani israil rajulun yuqaalu lahu Jurayj waaw te Jurayj mii amoon na histoire avant ndax euh, am na ci riwaay boo xam ne bu Abu Salama bi dane kaana rajulun min bani israil taajiran wa kaana yanqusu marra wa yazidu uxra fa qaala maa fi haadihi tijaarati xayr la altamisanna tijaratan hiya xayrun min haadihi fa banaa sawma'atan wa tarahhaba fiiha wa kaana yuqaalu lahu jurayj voilà mu ne da lool al imaamu Ahmad moo ko solo waaw kene moom mii nii dafa newoon ci waa banu Israël benn waay bu ñu doon wax juróoy boo xam ne benn waay boo xam ne commerçant la woon mooy avant muy lëlu naan day jaamu yàlla commerçant la woon. léeg-léeg nag affaire yi ko su mu wàññi marra benn wa yazidu ukhra léeg-léeg yeneen affaire yi yokk après mu ne man daal sama lii nii naa dem uti commerce boo xam ne yaxantu boo xam ne laay làmbatu ji laay uti bu gën bii foofu mu tabax ci ay euh, économie. foo xam ne fa lay dem di fa lëlu di fa jaamu boroomam église wala sawma wala yu mel noonu daal foo xam ne fa lay lëlu ab lël mais moom nag juróoy ji lañ ko doon wax kon mu ngi noonu nga xam ne day kawe mu nekk ca kaw nekk foo fële di jaamu boroomam dogoo ak lépp loo xamante ne nii mooy eh, lu dul boroomam nee na léegi nag bi mu demee noonu mu ne fa atat ummuhu wa huwa yusalli ndeyam ñëw fekk ko muy julli ndeyam bii nag am na yeneen riwaay yu wane ne yàgg na faa ñëw ndax à part ci saxaaba yi Seydina Abu Hurayra Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma moom daal dina koy solo solo na lii nii xadiis bii nettali Jurayj bi te foofu dane Eh, eh, wa kaanat ummuhu tatihi fatunaadihi bu yaayam da doon ñëw di ko woo après nag ñu taxaw ñoom mu mu mu mu ñëw ñu taxaw di waxtaan waaw benn bés nag mu ñëw fekk ko muy julli kon dañuy xam ne yaayam du bii rek la njëkk a ñëw doon na ñëw muy waxtaan ak moom sauf que bii dafa ñëw woo ko fekk mu tombe muy julli mu naan ah sama julli ji sama yaay de woo na moom maa ngi nii sóobu naa sama julli yi ay waay nu may def waaw ay waay may def ah léegi <laughs> yaay ji dem ñaareel yoon beneen bés ba mu ñëwaat laajaat juróoy ji ah mu woowaat ko juróoy ji day taxaw fële woo ko bu ko defee moom mu sëpp génn sëpp ci kaw ñu waxtaan après yaay ji demaat sauf ko bii nag daa fekk muy julli mu dem ñëwaat fekkaat juróoy ji du woote waat juróoy ci suba juróoy ji di julleeti naan ah borom borom sama yaay ak may woote soobu naa sama julli rabbi ah wa salaati te ñetteel ba nag yaay ji mer daal di koy ñaan yàlla <laughs> waaw loolu lii la mooy mer yaay ji daa mer am na nag benn euh, riwaaya boo xam ne bon imaam euh, imaam al-Hafiz nee na euh, bu jaar ci Yazid ibn Hawshab tuddoo mu ne mu ne riwaayé boobu moom dese naa dëgër parce que eh, Yazid xamuñu ko majhul la Ibn Hawshab mu ne dégg na jële na ci baayam mu ne yonent dégg na yonent bi alayhi di wax ne law kaana Jurayj gis nga Jurayj de bu doon ne boroom xam-xam la la alima anna ijaabata ummihi awla min salaati konoon te kon dina xam ne wuyu yaayam moo gën a yey julleem jëm nekkoon waaye loolu dese naa dëgër al imaam nee na kooku majhul la voilà kon affaire bi mu ngi noonu le rahmatullahi alayhi waaye dañ ciy xam ne de façon juróoy gi boo gisee ni ñoo def da doon jaay doon commerce après mu bàyyi ko dem jaamu ji yàlla mooy xam-xam bi en tout cas du waroon xam-xam wute nag day niroo euh, euh, euh, waaye rayoon ay nit rayoon quatre vingt neuf personnes yi ne kan moo gën a xam ci dëkk bi ñu tegtal ko ab jaamukatu yàlla mu dem waa ji ne ko ndax am naa ku waa ne ko déedéet mu ray ko boole ko. mu demaat ba ci biir bëgg tuubaat laaj kan moo gën a xam ñu boole ko nag koo xam ne borom xam-xam la juree gi nii nag raahib la mooy koo xam ne day lëru mais xam-xamam des na même bu dee ne riwaay bi koy wax dëgërul waaye da gis ne commerçant la woon boo xam daa jekk rek bàyyi affaire yi ne bon ban sax commerce bi naa seeti commerce boo xam ne moo gën bii may def di yaxantu euh, daal di dem uti loo xam ne fa lay tax fa lay nekk di daal di euh, euh, jaamu boromam. léegi nag ah yaayam ñaan ko yàlla ne allahumma <laughs> e yow sama boroom laa tut laa tumitu hatta yanzura ila wujuhil mumisat waaw yàlla na boo ko faat mukk lu dul mu gis ci xarkaramu ñi nga xam ne ñooy prostituées yi jaaykatu seen bopp yi dafa mer moo tax am na ci riwaaya Imraan ibn al-Husayn dane fa ghadibat fa qaalat allahumma la yamuutanna Jurayjun hatta yanzura fi wujuhi al-mumisaat voilà mu ne mu mer ne eh, sama boroom maa ngi lay ñaan yal na bu juree ji faatu mukk lu dul mu xool jëme ci xar kanamu ñi nga xam ne ñooy jaaykatu seen bopp yi kon nag mu ngi noonu le hmm. waaw loolu mooy ah mu am ak ñoom problème loo tax it ndaw sax eh, loolu dinañ ñëw ci biir après ci biir nettali bi ak njàngat yi léegi nañ continuer bi mu ko ñaanee loolu mooy nit day moytu di ñaan ci ak njabootam waajur ñi leen ñaan yàlla parce ñaan boobu day dal de waaw day dal de waaw te tamit ñu xamee ci ne doom na fexe di bañ a merloo yaayam wala baayam ba mu koy ñaan yàlla mooy ñaanal ko lu baaxul ndax dina bu ko dalee dina am problème de waaw waaw moo tax yeneen tibere saa saam doon tere loolu di ñaanal ñaan yàlla seen njaboot yi rawatina bu ngeen meree ndax xamu ngeen ban buntu ubbeeku nangu ñaan bu ubbeeku buntu nangu ñaan bu ubbeeku ngeen dem daal di ci fekk mu ubbeeku ah boroom bi nanguus li nga xam ne mooy sa ñaan di nga ñaan sa doom waaw ñaanal ko lu bon nag mu nekk mag yow nga nekk paa wala mère manatoo dara au lieu moom mu man la jàppale mu nekk clochard te ko ñaanaloon yaa ko ñaanoon yàlla voilà léegi nag muy defi ay tojaangeen ci mbedd mi di ñëw ngay gën a souffrir di sonn ñépp naan doomu diw ji te yow loo sa bopp dara sa doom ji waroon laa dimbali ba yor la mais yooyu yëpp naan te nag jógawul fenn lu dul ñaan yàlla boo ko ñaanaloon yàlla moo tax rawatina meereeg yooyu ak paa nga xam ne bu ñu meree rek daal di ñaan yàlla seen doom yi yàlla na nga kii yow nangam ak nangam loolu eh, loolu lu jara moytu la lu baaxul la de waaw kon nag mu ngi noonu léegi nag bi mu demee noonu yaay ji ñaan ko ñaan ko yàlla mu ne fata zakkara fa tazakara banu israil jurayjan wa ibadata waa banu israil benn bés ñu toog di fàttal di waxtaane jurayj ak jaamu yàlla mi waaw mooy loolu dañ ciy xame ne nit ñi gis nga ni nga mel foo jaar ñu waxe plané ko en tout cas ci biti waaw muy lu baax comme lu bon bu dee lu baax dañ toog di la kii waaye di ko waxtaane di la yëkkati di la tagg waaye yooyu yëpp amul solo seen wax yooyu yëpp bariwul njariñ mooy loolu lépp amul njariñ yow na nga fexe yow sa digganteeg sa borom comme li ñuy gisee ndaw su mujj si li gaa yi naan ko li nangam ak nangam nga def yaa yaa yaa jaaloo yaa sàcc mu naan hasbiyallah boroom bi doy na wa ni'mal wakiil waaw mooy que bu nekkoon lu baax dañuy wax mais loolu mooy ñoom li ñu gis noo tax même ngistal ngistalkat nit ñi duñu ko détecter parce que dañuy nekk di wax ci moom waaye loolu loolu moo am solo li am solo mooy nit ki li moo xam digganteem ak boromam te li muy def na boromam tax. léegi nag nit ñi mooy di fàttale ko di waxtaane mbiru juróoy ji mii ak jaamu ak jaamu yàllaam mooy ku nekk ci lu baax tamit du ñàkk nit ñi di waxtaane waaw foo xam ne nekkoo fa waaw naa naa diw de wax dëgg jàmbaar la moom de wax dëgg yàlla cee nangam ak nangam mais gis ngeen saay ni mu wuteeg moroomam yi ni mu takkook sunna ak yooyu loolu lu xaram te man dañaat voilà mooy ni ngeen mel rek <laughs> la yeneen tubaab saar saam ne antum shuhadaa'ullahi fil ard waaw yéenay seedeekatu yàlla ci kaw suuf ba euh, kii ba rombee benn janaasa benn néew buñ doon yóbbu faas naa Seydina Omar moo ko defoon ne lii bu ngeen gisee lii pa ma def yonent tubaab saar saam dañoo nekkoon ak moom am benn néew bu romb ah. gaa yi wax ci moom lu rafet ah mooy néew bii de ndax nay ndeysaan moom de ku baax la woon ku doon dox mbokk ku doon nangam nangam yonent ba lay saar a ne wajabat beneen néew ñu toog rek a dog mbokk aka manoon a kii moom ne yii la doon def mu ne wajabat war na ñu ne ko maa yonent ba lay saar saar wa maa wajabat waa la mooy wajabat rot na war na mu ne ah ki njëkk jàll kat dafa romb ngeen wax ci moom fa asnaw alayhi xayra ah ngeen wax ci moom ah, gaa yi wax ci moom lu baax ma ne leen wajabat kon ah wajabat lahul na kon rek war naa dem àjjana àjjana war na ci moom ndax jikko yom mel kanta ku yu ñaaw yi ngeen ko waxal ma ne kook wajabat lahul naar mooy wajabat lahul naar waaye safara war na ci moom antum shuhadaa'ullahi ala al yéena yi ñii seede yàlla ci kaw suuf waaw même bu dee ne lu bari gaa yi dañuy juum sauf que ñun doon waxal du ñu n'importe qui waaw <laughs> waaw léeg-léeg mooy euh, lu bari nit li ñuy constaté ka wax yu bari euh, euh, dañuy juum ci seen constat yi comme ni gisoon waa ji rombee mu ne kii loo xalaat ci kii mu naan kii de moom ci boroom alal lu jooy julli ñi la bokk war na bu xut bu bu bu bu bu bu labatee ñu may kook bu bu rammoo ñu nangul kook nangam ne kii yoon ci ñàkk ña la war na bu rammoo kenn ko may toos bu waxee kenn du bàyyi xelal waxam bu demee di labati kenn ko may dara mu ne kii nag moo gën mooy lool ay njuumte day am mais euh, léeg-léeg mu am li ñuy wax noonu lay deme kon ñii ñuy waxtaane mbiru juróoy ji ak jaamu yàlla léegi nag ci noonu wa kaanat imra'atun baghiyatun tumasalu bi husniha fa qaala in shi'tum la aftinanna léegi rek benn jigéen dégg ko loo xam ne bu sàggan la woon euh, ne ah yéen juróoy ji mi ngeen di wax ma ne bu ngeen bu leen neexee de man saay ma daal di koy kii quoi ma daal di koy tànte waaw daal di fëkk xelam mu daal di ànd ak man njaaloog man ah gaa yi ne ko ay wa demal am na ci yenn riwaay bu Imraan ibn Husayn dana doomu buur bi la woon waaw loolu am na riwaaya bu Seydina Imraan bi loolu la wax léegi loolu dañ cee xam ne nattu yàlla mooy nit ku nekk xamal ne